fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawi ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu allahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم رحمه الله تعالى kon ñu ñëwaat ci téere bi fi nga xam ne moom lañu tolloon ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañu wàllu wi nga xam ne mooy wàllu beneen ci garab gi wala ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin nekkoon wàllu xadiis yi ñu gisoon ci xadiis bu njëkk di xadiisu mawlaana ibnu Mas'uudin di xadiis numéro trois cent quatre-vingt-seize li nga xam ne ci la ne woon haddasanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-saadiqul masduuq anna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arba'iina yawman nutfa gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey xadis bi ñu war a gis waxoon nañ la moom moo ko solo wadde xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix-sept mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jële ci moom kon Ibn Mas'ud Abdallah ibn Mas'ud alhamdulillah ibn ummi abdin radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yutaa des na dikke bi jahannama dinañ indi jahannama yawma idin bu keroogee man keroog yawmal qiyaam waaw yawmal qiyaam dañuy indi jahannama waaw mooy dañ koy xëcc jegeel ko ci lan ci nit fa nga xamante ne mooy fa la leen borom bi di àttee mu xëcc ko mu agsi ñam ñoo koy xëcc lahaa ñeel la ko ña koy xëcc fekk jahannama ci boppam am sab'una alf zimam soixante-dix mille zimam mooy comme li ñuy def ci bakkanu gëléem gi ngir man di ko conduire benn buum boobu ñu ciy def ngir buñ ko bëggee xëcc mu jaar gauche wala droite bu dee ci fas laxaab bi lañ koy tudde nga xam ne dañ ko koy defal fan lay jaar ci koy dawal ci lay xëcc bu bëggee mu jaar gauche wala mu jaar droite mu jaar càmmoñ wala ndejoor wala mu avancé mu kii ko noonu nga xam ne noonu lay na jahannama dafa am buum yooyu le Allahu akbar soixante-dix mille la ci am Allahu waaw <laughs> mu ngi noonu soixante-dix mille ma kulli zimanin benn bu nekk ci buum yooyee mel ni ñoo ko yeew di ko téye sab'una alfa malak soixante-dix mille malaaka ci benn buum bu ne <laughs> yajurrunaha malaaka yi di ko xëcc di ko bu di ko xëcc di ko indi ngir présenter jahannama li nga xam ne mooy ni ñi fañ leen di àttee surtout ñi nga xamante ni ñoo fa nar a dugg waaw am na ñoo xam ne inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaa'ika anha mub'adun waaw kantaa ñooñu moom dañ koy sori waaw borom bi nee na inna alladhina gis nga gaa yi nga xam ne sabaqat lahum ñee jiitu woon ne ca kaw suuf ñeel leen min naa ci ñun alxusnaa yiiw ndax dañ maa gëmoon waaw doon ma wéetal doon def ngir man ba ma gërëm leen mu jiitu woon ci sama dogal ne ñoo ñee ñooy way texe ñooy wal aljana mu ne ulaa'ika gaa yoo yële anha mub'adun ñoom moom dañuy sori riirum safaraat la nga xamante ne mooy jahannama ci boppam waaw Allahu akbar laa yasma'una hasiisaha wa hum fii mashtahat anfusuhum xaaliduun ñoom du ñu dégg riir ma de <laughs> waaw bu kerew geeli jahannama di ñang ñang ñang ñang soixante-dix mille malaaka ku nekk jàpp ci benn wàll di ko buddi di ko xëcc ñoom borom bi daal dina leen ciy fegal la waaw ñoom fegal na leen ay wax piis wa waaw piisu jahannama xamuñu ko seen borom moo leen ko fegal waaw allahu akbar allahu akbar moo tax ñooñee moom anha mub'adun dañ koy sore waaw la yasma'una hasisaha yënguk safaraat moomu ñoom moom du ñu ko bi da leen ci aar waaw akbar waaw oh. <laughs> kon nag mu ngi noonu kon yajurunaha di ko bif di ko xëcc di ko ëndi mu ne xadiis rawaahu solo muslim al imaamu muslim ibn al-Husayn ibn al-Hajjaj ibn Muslim Abul Husayn rahimahullah léegi première njàngat kan kan moom est ce que moom kefee ko solo taxriij bi dañ naan la déedéet moom ak imaamu Tirmidhi dong ñoo ko solo al imaamu Muslim Abul Husayn mu ngi kon di ci kitaabul jannati wa sifatu na'iimiha wala kitaabul kitaabul al-jannati wa sifatu na'iimiha wa ahliha wala kitaabul jannati wa sifati na'iimiha wa ahliha waaw te téereb aljanaat melooy xéewalam yàgg waa ñëwaay ajjana ja'alana allahu minhum amin baabul buntu bi nga xam ne moom la suraax yi def ndax foofu dafa wax waxu ajjana ba pare def ci mbiru safara ci suuf fii shiddati harri naari jahannam buntu yi lenn suraax yi tudde mais ci tarwu li nga xam ne mooy tàngooru safaraaw jahannama foofu la goon di mu ne haddathana amru ibn hafs ibn ghiyath mu ne ki ñu nettali lii mooy amru ibn hafs ibn ghiyath ibn Talq ibn Mu'aawiya an-Naxa'i Abu Hafs al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa abii mu nekk nga ne ko Umar ibn Hafs lu ma Amr Umar ibn Hafs eh, ibn Ghiyaas mu ne sama baay kon mooy Hafs mooy Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya eh, Abu Amr Abu Umar Abu Umar al-Kuufi al-Qaadi an-Naxa'i rahimahullahu ta'aala an al-Alaa ibn Khaalid al moo ko jëlee ci al-Alaa ibn Xaalid euh, al-Kahili ñuy wax al al-Kahili al an Shaqiq moo ko jëlee ci Shaqiq di Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il al-Asadi muhadram moom yàgg nañ ko gis al moom jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi doon dund waaye jotu la euh, ci moom gisu ko moom Yonent moom kii. Euh, Shaqiq ibn Salama rahimahullahu ta'ala an Abdillah moo ko jëlee ci Abdillah ibn Abdillah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudhali rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannama yawma'idhin laha sab'una alfa zimaam ma'a kulli zimaamin sab'una alfa malak yajurrunaha kon nag mu ngi noonee xadis bii mu ngi nii xadis bii nag bokk na ci xadis yi nga xam ne imaam ad-Daaraqutni mi nga xam ne day ñëwoon doon toppaat saxiixay ne yooyu léeg-léeg gi di def da ci def étude critique al imaam ad-Daaraqutni rahimahullah al-Haafiz al kene bokk na ci dab dabaatal ne imaam Muslim xadis bii nii moom daa daa gis ne xadis bi jokkaloowul mooy mawquuf la ci Abdallah ibn Mas'ud la yem waaye mu ne moom al imaam ad-Daaraqutni comme ni ko al imaam an-Nawawi al-Minhaaj sharh Sahih Muslim al-Hajjaaj mu ne rafahu que ne imaam Ibn Mas'ud dane yonent bi saa saa nee na loolu wax mun loolu def dana waaw ndax imaam as-Sawri di euh, Sufyaan ak Marwaan ñoom ñaar solo nañ ko jëlee ko ci al-Alaa ibn Xaalid mii ñu gis muy ibn Xaalid al-Kaahili mawquufan foofu dafa yem ki nga xamante ne nii mooy ci Ibn Mas'ud ne moo wax wax ji. léegi nag sauf que euh, euh, imaamu Nawawi mu ne qultu wax naa wa Hafsun thiqa Hafs xam nga dane ah, euh, haddathana Umar ibn Hafs Umar mooy eh, baayam di Hafs ibn Ghiyath moom ku wér la te moo ko jëlee ci al-Ala ibn Khalid même bu dee na Sawri al imaam ak Marwan jëlee nañ ko ci moom même Serigne boobu al-Ala mais ñoom seen riwaay dafa yem ne Ibn Mas'ud moo wax wax sauf que mu ne eh, ne Hafs ku wóor la thiqa la hafiz te xaafis la imaam imaam la fa ziyaadatu raf'i maqbuula kon nag bu yokkee ne moom moo ko jëlee ci ki ci sëriñam bi comme ni ko imaamu Sawri jëlee ak Marwan mais ñoom ñu yem ne Ibn Mas'ud a ko wax mais Hafs jëlee ko moom ci sëriñ même sëriñ bi mais boobu mu ne yore Ibn Mas'ud da yonent bi alayhi salaam ko wax. mu ne ko lool ziyaadatu fa ziyaadatu yokkam bi mu yokk noonu ar-raf' mooy yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaam maqbuula lu ñuy nangu la waaw kon nag affaire bi loolu la mooy hadis bii nii. yonent bi alayhi salaam ci boppam ko wax loolu mooy li gën a dëgër te mooy li am premièrement hein mooy euh, euh, kii moo tax imaamu Tirmidhi xam nga wax nañ la solo ko même koo indee euh, da ko indi comme nii ko imaam Muslim indee ndax ci Hafs ibn Ghiyath la jóge ndax moom comme que sëriñam du Umar ibn Hafs moom ci Abdallah ibn Abdirrahman la ko jële Euh, Abu Muhammad ad-Daarimi at-Tamiimi as-Samarqandi rahimahullahu ta'aala moom moo ne axbaranaa Umar ibn Hafs an ibn Ghiyaas qaala haddathanaa abii an al-Alaa loolu mooy di comme ni ko imaam Muslim solowee ci suuf ginnaaw gi kii ne imaam euh, at-Tirmidhi mu ne qaala Abdullah ibn Abdirrahmaan wa ath-Thawri laa yarfa'u mu ne Abdullah ibn Abdirrahmaan sama sëriñ bi ma nettali lii ibn Bahram <clears throat> Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abd as-Samad as-Samarqandi ad-Darimi at-Tamimi Abu Muhammad moom sama sëriñ boobu man imaamu Tirmidhi nee na xadiis bii nag ah kii de Hafs ibn Ghiyaas da ko solo mu dem yëkkati ko ba ci e, Ibn Mas'ud mu yëkkati ko ba ci Yonent bi alayhi salaam waaye mu ne waaye kantaat sama sëriñ boobu nee na wa Thawri muy Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahimahullah moom la yarfa'uhu moom yëkkatiwu ko moo tax mu daal di ciy teg ne haddathana Abd Abd ibn Humayd moom imaam at-Tirmidhi mu ne ki ñu nettal ma Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdul Malik ibn Amr ibn Amr Abu Amir al-Aqadi mu jëla ko ci Abdul Malik ibn Amr al-Aqadi ah, Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi Abu Amir al-Basri rahimahullahu ta'ala an Sufyaan mu jël ko ci Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri rahimahu an al-Alaa ibn Xaalid gis nga al-Alaa wa ngoogu ibn Xaalid mi nga xam ne moom la ko Hafs ibn Ghiyaas jële bi haadha al-isnaad nahwahu wa lam yarfa'hu te yëkkatiwu ko mais loolu dañ naan la loolu Imaam an-Nawawi wax moo ci nekk mooy xadiis boobu noonu lu ñu yëkkati la dëgg la Imaam euh, Sufyaan ak ñeneen ñi ko ak keneen ko jële di Marwaan jële ko ci euh, ki nga xam ne mooy Xaalid loolu mooy al-Alaa ibn Xaalid ñoom euh, mawquf la ba mu leen koy jàngal lool la mais jàngal na leen ko ne imaam Ibn Mas'ud ci boppam dane yenent ba lay saar saaba ko te lii ginnaaw loolu bu loolu leeree ñu gis ci mooy leneen mooy ne yii dafa bokk ci yi nga xamante ne kenn du ci waxee euh, amul majaalul lil la du xel nga koy waxe te euh, façon saxaaba yu mel nii ñoom Ibn Mas'ud xama nañ leen ñoom xamawuñ leen ñuy saxaaba yoo xam ne ñu jële ci waa ahlul kitaab déedéet ñoom kon lépp loo xam ne lu ñu wax ci yoo xam ne du majaalul lil aql mooy xel amu ci place waaw mooy rek di bi ñu waxee ne distance bi nga xam ne moo nekk diggante asamaan ak suuf mu wax ko loolu même ci moom la yem loolu moom la boroom xam-xamu xadiis yi naan lahu eh, lii xadiisun mawquufun lahu hukmu rafa xadiis la boo xam ne dafa yem ci saxaaba bi waaye day am ak tey lu ñu yëkkati ba ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ñoom ragaloon nañu yàlla ba ñu woon wax ci diine yàlla ji loolu loo xam ne si ci yonent mi alayhi salaam dañ ko jëlee ci surtout ci yoo xamante ne ni mooy amul du du ay avis ngay joxe du ay avis ay avis fiqh yu mel noonu déedéet lii moom mooy ay affaire la yu am wala yu ñàkk am loolu ñoom duñ ci amaan aventure wu te rawatina mu nekk saxaaba boo xam ne xamewuñ ko da doon jële ci waa ahlul kitaab ndax des fois bu dee ku ñu miine woon comme Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ne daa yoroon ay saxiifa ay kéej yoo xam ne ci waa ahlul kitaab la ko jële woon léeg-léeg mu ciy nettali kooku par exemple bu waxee lii moom mu yem ci moom du ñu tëb rek ne yonent balay saa saa ba ko wax parce que xame nañ ne ci moom léeg-léeg mu wax yoo xamante ni ci téere yoo yële la koy jële te du ne te du wax ne yonent balay saa saa nee na bu boobaa ñoo dogu ci ku mel noonu saxaabu bu mel noonu ne bu waxee yoo xamante ne amul xel amu ci wàll ak di raisonner que ne lool du ñu ne kooku ci yonent balay saa saa la jóge mënuñu cee dogu parce que day faral di jële ci alors ku mel ni Ibn Mas'ud moom dafa bokk ci ñi nga xam ne moom moom bokkul ci ñuy jële ci waa ahlul kitaab kon bu waxee lii même buñ jàppoon loolee nga xam ne moom la al imaam al haafiz al alam ad-Daaraqutni rahimahullahu taala wax même bu ñu ko jàppoon sax loolu noonu wàññiwul dara mooy ne mooy day nekk li nga xamante ne euh, euh, mawquuf ci saxaaba bi la waaye attey li ñu yëkkati la léegi ginnaaw loolu kon yaa way ñu jàll ci leneen lu ñu ci mën a jàng yii mooy euh, lëkkaale ma bunt bi mooy lu na lool hmm. jahannama safara yawmal qiyaam suñu borom nee na yonent bi saa saam ne dañ koy indi waaw waaw wa ji'a yawma idin bi jahannam xanaa borom bi waxul lool <laughs> nee na wa ji'a dañuy indi yawma idin bu karoogee Allahu akbar bi jahannama jahannama dañ koy teewal présenté ko mu agsi oh waaw mooy dañ koy indi boobu nag mooy lii yuktaa bi jahannam yawma it bu keroogee loo loo allahumma sallim allahumma sallim allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñu indi jahannama ala waj ala wujuhil xaaliqiin waaw indi ko ek waaw indi ko ca suuratul fajr yawma idin cay bu keroogee yatazakkaru al insaan ci la nit kiy fàttale ko wa anna lahu dhikra yéefér bi dem ba foofu naan nag mu ngi door a gëm yàlla mu ngi door a nangu mbir yi ndax gis na jahannam ah loolu du jariñ dara ah wallahi du jariñ wala ta xiina manaas affaire jeex na waaw akbar loolu jeex na <laughs> léegi indi guñ koy indi ngir tiital yokku tiit yow gaa yi naaj yi leen di eskante kese te dinañ ko gis ci biir fii nii bunt bi doy na sëkk waaye borom bi yëkkati dolli ci lool lool daan na nangu na baabul xawfi wallah ba pare mu am soixante-dix mille ay buum yoo xam ne mu ngi mel ni bu ñëwoon benn benn euh, kii la mbir la moo xam ne li ko yeew liñ ko yeewe nga xam ne buñ ko bëggee takk soixante-dix mille yaa ngi imaginer <laughs> hu juróom-ñaar fukk ci ay junni loo soixante-dix mille ci ay buum yoo xam ne moom la jahannama am yaa ngi imaginer buum bu nekk benn bu ci nekk benn la soixante-dix mille malaaka waxuma yëpp de soixante-dix mille malaaka bu nekk jàpp benn non benn bu nekk la yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa wallah kenn xamul sa borom sa mbiru borom illaa huwa kudut moom wallah <laughs> benn bu nekk sab'una malak malaaka kattan ji mu am kon jahannama sa waay <laughs> di fuur di fuur non jëm ci nit ñi ngir bëgg leen a alal ci saase ah <laughs> Allahu lañuy am <laughs> keroog lañuy di xew de yajurunaha te te <laughs> malgré loolu du loo xam ne dañ koy yëkkati nii aisément eh, eh, eh, non dañ koy xëcc di def seen effort yi di xëcc ñoom malaaka yi ku nekk soixante-dix mille malaaka jàpp ci benn buumu safara di tic ci soixante-dix mille buum yi buum bu nekk soixante-dix mille malaaka te teewul ñooñu ñëpp loolu <laughs> defal calcul bi <laughs> ah defal calcul bi nga xool ñaata la <laughs> la ilaha soixante-dix mille fois soixante-dix mille ah benn bu nekk soixante-dix mille buum benn buum bu nekk soixante-dix mille <laughs> la ilaha illa la ilaha illa allah fay wallahi nañ jaamu yàlla waaw nañ jaamu yàlla <laughs> mbooloo ci malaata yu toll noonu ñoo koy buddi waaw di ko diis kon nag ah allahumma sallim yàlla nañu borom bi daal di muccal boole ñu ci ñi nga xam ne nee na ñoom laa yasma'una hasisaha boo lëgee riirum safara duñu ko dégg wa hum fii mashtahat te ñoom la soob seen battal xaaliduuna fa la ñuy sax laa yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqaahum al-malaa'ika haadaa yawmukum alladhii kuntum tu'aduun waaw laa yahzunuhum du leen du leen jàqloo de al-faza'u bii daal al-akbar bu rëy ga keroog jahannama yii di ñëw di bés di bifu lan la bëgg mooy euh, daal di daal di lijjanti nit ñi léegi waaw waaw naan zarni wa man xalaqtu wahida ah borom bi ne zarni bàyyi mag rek gaa yi nga xam ne maa leen bind man dong ñu ñëw ba fii di ma mooy amul luñ may kiiwee di ma mooy <laughs> bàyyi leen ma ma wan leen tey jahannama <laughs> allahu akbar allahu akbar mu wan leen lii waliyasu billah aadana allahu minha léegi al imam minha léegi kon al imam al hafiz an-Nawawi muy jàll ci beneen hadith